wa idaa xushira annaasu kaanuu lahum aadaan wa kaanuu bi ibaadatihim kaafiriin kon muy ñëw ci li nga xam ne mooy juróom benneelu laaya bi kon ci juróomu laaya bi gisoon nañu ki bi ngay wax ne kenn ginu la sànku ki nga xamante ne nii day woo wëllif borom bi tabaaraka wa koo xam ne moom du ko mës wuyu ndax man koo wuyu di ko fajal lam koy woo jaamu gi koy jaamu jariñ manu caa tukkee ndax da koo yëgul sax fii ba yawmal qiyaam dara la ko dul wuyu wahum te ñoom yoo yële ñuy jaamu moo xamam nit la wala ay xërëm la wala ay bant ngeen ko def wala bronze wala ay or daal di koy teg ñoo ñële an ibadatihim ci woo giñ leen di woo ak jaamu giñ leen an du'aihim ci woo giñ leen di woo ak jaamu giñ leen di jaamu xaafiluuna lañ cee yëga di ne mu ne wa ida xushira naasu te gis nga yooyu ñuy jaamu même bu dee nit la koo defoonub xërëm di ko jaamu walla muy ab bant wala ab matt wala lu man di doon or wala kiwiiwar wala përëm wala lu man di doon gis nga borom bi nee na wa ida xushira bés bu ñu pangee nit ñi dajale leen daal di yeen dekkil yawmal qiyaam kaanu lahum ña doon jaamu doon leen woone ñoom lañ leen jaamu dañuy nekk ay noon ci ñoom ñoo ñële moo tax gaay ba ñuy wax dinañ ko gis ci soo suuratu xawaami miñ la wax léegi bi gaay di wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko ah yow de yaane yow yow yaane képp koo xam ne day bokkaaleeg nit bés kamuy kamuy bokkaale loolu bu yowmal qiyaamee suñu boroom da koy booleeg loolu la du tabbal ko safara mu ne waaw maa ko wax ñu ne ko ah Seydina Isaa alayhi salaam de moom nit ñi dañ koy bokkaale ah kon da ngaa bëgg a wax daal yow mu Seydina Muhammad kene yow daal alayhi salaatu wassalaam kon daal bu yawmal qiyaamee borom bi day jël Seydina Isa dugal safara ak ña ko doon bokkaale daal suñu borom ne gaa yi gis nga ñoom joxuñ la loolu lu dul illaa jadalaa mooy ne dañoo bëgg rek ab jale nekk ci discussion bu bu bu fàdd boo xam ne amul njariñ waaye ñoo la gën a xam ne ñoom wax leen ne Seydina Isa bu boobaa. mooy moom innal la mooy gaa yi nga xamante ne nii ñoom sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun wax leen ko ca saar ya ca kaw nekk ña nga xam ne jiitu woon na ci ñoom ci ñun ak yiiw ak sellte ñooñu waaye xam nga ne sori nañ safara mooy Seydina Isa mooy nit booy bokkaale ab sëriñ bu mag bu fi ma soona ne wala wali wala yonent kooku bu yowmal xiyaamee moom day moom day deñ ci yow de façon masu koo masu koo neex te bu boobaa yow la ñuy jël ak la nga jàppoon sànni mais moom ako koy sori ndax lu ci yoonam moom déedéet loolu kay dara mooy ki nga xam ne nag dañ koy teg palaasu yàlla mu xam ne ay caaxaan la ba pare mu gërëm ko waaw kay kookoom dañ koy boole ko ko doon jaamu la ñuy boole tàbbal ak matt yi nga xam ne ay matt lañ bu ñu leen dugalee biir safara même matt yi ci boppam sax dañuy mere gaa yi ndax bu boobaa borom bi mooy wax loo yépp mbir la yoo xam ne alaaxira mbir yi mooy sottee mooy soppeeku lu gisoon nañ ne nit ki day dem foofu mooy cërëm yi di wax waaw kay kon bu boobaa matt yi nag yiñ doon jaamu sax dañ leen di mere wa ida xusira naasu bu ñu dekk leen ni ñu daal di leen pang kaanu lahum ada ñoom ñañu doon jaamu ay noon la ñuy doon ci ñoom mere leen wa kaanu bi ibadatihim kaafiriin te nag mooy jaamu gi ñu leen doon jaamu dañ ne ah non non non bi ñun masuñ leen a sant mukk ne leen daañ leen leen jaamu waaye ñoom ci seen bopp dañuy dem mooy gars yi dañuy tiiñalante waaw ki nekk naan a yow lañ toppoon waxoon nañ ci suuratu baqara mais saar bii dina ci wax mbir mooy lii voilà nga ñëw di topp di ci caaxaan boo demee wa ku nekk naan wa non wa qaala qarinuhu rabbana ma adghaytu é sama borom lëkkaaleem ba gisoon nañ ko ci suuratu qaaf ha borom bi man du maa ko maa maa ki ko sànk de mooy loolu lay wax nii rek mu ne waaye nag ña ngeen di jaamu ci tooñ bu ëllëgee dañ naan boroom bi dañuy nekk noon ca leen doon jaamu ba pare ne ñun weddi nañ ni ñi ñun lañ doon jaamuwaat ah. dëgg-dëgg ñun digaluñ leen ko woon wa idha tutla alayhim ayatuna bayyinat mu ne te ñoom yéeféer yi bu ñu leen jàngalee aayatunaa suñu laayali bayyinaatin mu leer naññ qaala alladina kafaru yéeféer di wax ci yéeféeru màkka yii lil xaq di wax dëgg jooju di wax yu boo la ñu leen di jàngal la maa jaa ahum bam leen dikkalee hada mooy lii daal nekkul lu dul sihrun lii daal nekkul lu dul moom sihrun am njabar mubiinun boo xamante ne nii bu leer la suñu borom ne leen bi alayhi salaatu wassalaam waa Makka nee nañ ne yow saaxir nga léegi c'est bon dañ léegi woo leen ci benn mbir wax leen am yaquluuna iftara wala ñoom dañoo wax ne yow gis nga lii nii mooy alquran ji yow yaa ko yow yaa ko fomante mooy yaa ko rek yow yaa ko sos dal di ko waxal daan borom bi nee na te waxu ko waa nee leen kon wut wuri leen ne leen xul nee leen ini xul ini bu dee man maa ko sos maa ko fomante maa ko créé man seydina muhammad alayhi salatu wassalam waa fala tamlikuuna lii ga du xam ngeen ne waxal yàlla lu dul noonu gravité bi ci ne mooy mbugal yi xaar ka nga xamante ne nii mooy waxal yàlla loo xam ne borom bi waxu ko waa léegi bu dee man maa ko sos mais est-ce que yéen waa Màkka manal ngeen ma dara ca borom bi tabaaraka wa taala bu ma naree teg ëllëg ci kaw wax bu dee ne li ngeen wax dëgg la ko di may wax demewul noonu dama koy sosal bu may teg ay daan anakan moo ma manal ci moom dara huwa moom borom bi de alamu mooy ki xam bi maa tufiiduuna fiihi li ngeen xamu ngeen ci dara. mooy wax jii alquran yi leer waaye ku ñëw ne yàllaa ma yónni moom eh, lu war la nga ne ko léegi waneel say preuve mais ñoom loolu lépp yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf leen a wan ay mandarga yuy wan ne borom bee ko yuy wónni teewul ñoom yu fi ba ñu nekk di xuus ci loo xamante ne nii xamuñu ci dara ba pare di ko tiiñal di ko tuumaal naan ko lii ngay wax waxoo lay xam nga ne borom bi waxu ko ne suñu borom ne kafa bihi shahida ne ko soog nee leen sa boroom de doy na ci moom moom tongu shahidan seede bay nii sama diggante wa baynakum ak yéen kuffaaru Quraysh yii di ma tiiñal lii te borom bi yónni ma ci lu leer borom bi doy nañu seede wa huwa moom alxafuuru mooy aji jéggalaa koon ji ne arrahiimu mooy aji yërëmaa koon suñu boroom nag di ñëw ci laayab juróom-ñeenteel bi li nga xamante ne nii mu ne qul ma kuntu bid'an min ar-rusul mu ne wax leen yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxal waa Màkka ñii ne maa kuntu man de nekkuma bid'an koo xamante ne nii damaa ñëw man maa fi jëkka nëkkuma fee nekk yonent de min ar-rusul du man maa fi premier yàlla yónni de est-ce que man la yàlla njëkk a yónni du xamoon ngeen ay yonent du Seydina Isa mi ngeen doon joxe exemple sànq du xam ngeen ko Seydina Muusa Seydina Nuux Seydina Ibrahim Seydina Luut ak Seydina Huud ak ñooñ ñëpp du xam ngeen leen waa kon man est ce que man kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam xul kon wewan borom bi ne wax leen ne maa kuntu man de nekkuma binaan minar rusul koo xam ne maa fi sos nekk yonent wala ak nekk lii may wax naan yonent laa du maa ko sos de waaye it du man maa fi njëkk a nekk yonent wa maa adri man xaw ma maa yufalu bii li nga xam ne moom la ma borom bi di def de wala bikum taxaw ma lim leen di def tamit yéen in ma nekku ma lu dul attabi'u di topp illaa lu dul maa yuha ilayya li nga xam ne moom lañ ma wax yu li ma ñu ne moom lañ ma wax yoo ma ana tama nekkuma illaa lu dul nadirun xuppaatekat mubiinun bu leer laaye bii nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim am na ñoo xamante ne ci ñoom dañu ne lii yawmal qiyaam lay wax mooy ne jamono jooj loolu la ko boroom bi wax loo woon te loolu la ko xam loo woon bi mu newee benn jamono la Quraysh mooy ne wamaa adri man xaw ma maa yufalu bii liñ may def ci man li ma boroom bi di def walaa bikum ci yéen ñu ne loolu yawmal qiyaam lay wax am ñu ne mukk waxul yawmal qiyaam ku mel ni ñoom al imaam alxasanu ibn yasaar albasari rahmatullahi alayhi te ku mel ni safsi tafsirkat yu bari ku mel ni ñoom al imaamu tabari al imaamu alqurtubi rahmatullahi alayhim ñoom loolu la ñu dëgëral ken ci àddina bi lay wax waaye amaana inshaa allahu taala loolu mooy borom bi tabaraka wa taala loolu la wax loo woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye nekkul woon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mukk moom lan la ko borom bi di defal ëllëg est-ce que moom ku ko gëm moom ku ko gëm ci boppam day texeem déet moom kon bu dee ku ko gëm mooy texe moom ci boppam xamul lan lañ koy def du loolu lay wax mukku mooy lool kay leer na loolu ba Iqra wàccee la xam ne mooy ba mu ñëwee wax waa Quraysh ne man borom bi moo ma yónni ci yéen ba mu leen woowee yaa bani Adi ay banu Hashim ak yooyu ne bu ma leen waxoon ne armée dina jóge ci montagne bi ndax ko gëm ñu ne waaw masuñoo expérimenté xamuñ ci yow wax yu de yu sutante mu ne man borom bee ma yónni bay na yene yi sama kanam nag ku weddi mooy adabun shadid wala alim buggoon mu tar mu ngi ci kanam kon kay ko xam na mooy xam na ne ku gëm moom mooy mucc kon nekkul ne loolu la yonent ma alayhi salaatu wasalaam di wax nii waaye ci kaw suuf ñi nga xam ne dañuy daw lële ne tamit non loolu mooy ci àddina bii dañ naan àddina bii yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam na ne ñi gëm ñooy féete kaw wal aqibatu lil muttaqiin alquran di ko indi bi muy ëndi moo ko wax te moom ñaata ci ay xadiis lañu ñu indil di wax ne mbir yu man di demee liy féete kaw sa yazharu hadha diin ne diine jii dina féete kaw te dina àgg maa baraxal laylu wan nahaar fu ba bëccëg am te jullit ñi dina féete kaw loolu mooy fii ci àddina bii balaa alaaxira kon mooy yonent mi alayhi salaatu salaam tekkiwul ne mooy àddina bi wala yooyu mooy yëpp la borom bi moo ko wax loo woon loolu dafa di daa am yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da koy xam mais borom bi def loo xam ne di jëflanteeg moom wala wax ko loo xam ne comme si moom day wax mel ni moom xamul woon loolu te loolu xamoon na ko de mu ngi mel ni yawmal qiyaam bés bi nga xam ne ci lay taxaw ci mbalka mi nit ñi am ñuy ñëw bi naan si ay malaaka di leen dàq mu naan leen mais ñii ci sama xeet lañ ñu ne ko yow xamoo ñii li ñu créé sa ginnaaw na mu ne leen kon fa soqan soqaa sori leen sori leen mais moom mi ko nettali ñu nettali na ko est ce que kon xamu leen xam na leen kay te yonent ma lay saar saar nee na dañ koy présenter jëfu jaam yi jëfu jullit ñi li ñuy def ci kaw suuf ginnaawam ñu koy présenter li ci baax mu jégg mu kon mu daal di ñaan borom bi ñu jéggal leen léeg yi nga xam ne baaxul mu ñaan mu jéggal leen li ci baax mu sant yàlla kon kooku te ko julli ci moom mu xam ne ñu ne ko diw ak diw kon xam na mbir yi te tamit moo ñu nettali ba yowmal qiyaam bi ñëw liy xew A ba Z yonent mi alayhi salaatu salaam wax na ko comme ni ko Seydina Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu taalibeem la woon waxe nee na jàpp na ko koo jàpp fàtte na ko koo fàtte kon yonent mi saam salaatu salaam yëpp xam na leen sauf que borom bi moo ko waxaloo woon jamono yi ne ko waxal lii ne man xaw ma mooy ne. même ñi naan du ci détails yi ma ne ci détails yooyu sax borom bi xamal na ko mooy xam na ko que ne lii la ci détails yi nii lay demee moom al nga xamante ne nii mooy ad darajatul ala bi gën a kawe ci àjjana moo koy yor muy al wasila yooyu yëpp xam na ko moom alayhi salaatu wassalaam waaye borom bi moo ko wax loo woon lii wax waa Quraysh ne leen bu leen foog ne mooy ne borom bi daa ci ñëpp. te borom ku ko jaamu la xam ku ko jaamuwul faale wu la ak man di doon loolu la wamaa adri te man xaw ma maa yufalu bii mooy li nga xam ne moom lañ may def walaa bikum ci yéen loolu la bi tabaaraka wa taala waxloo woon ko jamono yooyu insha allahu taala dinañ ñëwaat ci lii ci jotaay bii di ñëw wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in